fa qaalu gaa yi ne ma annaasu ilayhi siraa mu ne nit ñi de dañoo bëbb gaaw di ko topp ba agsee Medina nit ñi daal fu ne la jóge di agsi ci moom di ñëw ci moom di ko jàppale di tuub ñu ne ko nag waqad araada qawmuhu qatlahu fa lam yastati'u gaa yi leen ay ñoñam namoon nañ koo faat waaw waa Quraysh fexewoon nañ koo faat de mooy xare Badar yi jaar na fi yooyu yëpp jaar na fi ngir ñu faat ko takk ay armée ne dañuy dem bóob ko la Abu Jahl waxoon waaw wallahi la narja tanrina Badra <laughs> fa nusqa al-xamr wa ta'zifu lana al-qiyan waaw wa nanhur al-jazur al-juzur al-jazur <laughs> fala tasma'u bina al-'arab hatta yahabuna abada Allah Abu Lahl al-mal'un keroog bi muy galvaniser gaa yi ah Abu Sufyaan yónnee na ne suñu mbëg njëgg mi kat mu ngeen taxoon ngeen def takk armée ñëw ngir défendre ko borom bi muccal na ko ba ci armée bi am ñu neen kon nañ dem Abu Jahl ne mukk wallahi la narja <laughs> wat naa ci yàlla ne duñu dellu laa wax <laughs> xatta ba ni nga xam ne nari da badra la àgg teen yu badar ya fa foire bu mag ja doon am la foire internationale des arabes de badra dinañ fa dem de ca teen yoo yële gis nga waaw bu ko defee buñ fa demee dóor fa noos gu toll ni inna maa la wax waaw jigéen ñi dees nañu wayal de musiciens yi waykat yi dinañ ñu wayal ñu loj fa gëléem ñi ñu servir ñu ci sàngara suñu def fa benn paraat militaire boo xamante ne nii benn arab yi du ñu dégg lu dul dañ ñuy tiit di ñu ba faw waaw ne gaa yi ay ta badar laa leen wax man Abu Jahl la waaw te gamaa boobu doon nañ ko jéem a faat <laughs> waa Quraysh Abu ci boppam doon nañ tëkku gaa yi ak waa Quraysh doon tëkku jullit ñi naan dinañ leen fekk sa fay paari bi bi euh, yarikum fa seen ruqi kër ya lañ leen di fekk Medina nga ngeen daw ñu fàtt leen faagaagal leen waaw Allahu akbar waaw ba moo taxoon tay yonent way saa saa am nañu ko doon ñu loo xam ne bu doon nelaw dañ ko doon garder ba borom bi wàcce wallahu du nekk lu mu doon sàkku nekk taxaw leen garder waaw moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha wal hadith bi sahih waaw mu ne yonente way saasaam dañoo nekk guddi mu ne cey bu doon ne amoon na kenn ci sama saxaaba yi ñoo xamant koo xamante ne nii de moo ma moo ñuy garder tey waaw monter la garde waaw nee na ci noonu rek ñu dégg ay gaas yi yëngu ci ginnaaw kay ñaari day yow kërëg tereng tereng ñu ne ko kan la mu ne ana Sa'd ibn Abi Waqqas <laughs> mu ne ko loo fii def mu ne ko damaa ñëw ngir garder la yow ba fajar Allah <laughs> nee na keroog si naa ca ne keroog yeneen tubaab yi saa saam nelaw na ba xaram lool waaw mais <laughs> ba borom bi wàccee wallahu ya'simuka minan nas borom bi moo lay muccal ci kuffaaru Quraysh yeeg seen ay yi ñu la bëggal yeneen tubaab yi saa saam ne léegi yooyu yëpp jaratu ko waaw bu fi kenn baamteete garde gaaw wallahu ya'simuka minan nas waaw. loolu lépp parce que ay tëkku la woon yu waa Quraysh loon tëkku yonent way sa sam ba mu gàddaayee ne dinañ ñëw faat leen waaw waaw lu ngeen gis rek xam leen ne ñu na <laughs> waaw kon ñii ne ko wa qad araada qawmuhu qatlahu <laughs> ñi gaaw nañ di dem ci moom de te ay ñoñam kat waa Quraysh gam ne woon ñu ko doon sonal bëggoon nañ koo faat ñam bokkal waaye nag falam yastati'u borom bi jàppanul leen ci lool mooy manuñu ko nee na nag bi ma amee information bii mu leer ma fa qadimtu al madinata fa daxaltu alayhi sayyidna Amr ibn Abasa comme que lan la ko yonent bi saa saa waxoon dellul sa dëkk waaw fa ida sami'ta bi qad dahartu fa'tini information que yonent bi saa saa dem na Yasrib déggoon na ko waaye déggul woon qad dahartu waaw kat baxar ke ne moom féete na kaw noot na dégg ko woon mais bi ko ñii jóge Yasrib ñëwee mu laaj leen ñu ne ay ñoñam nit ñee ñu bari di ko dikkal ay ñoñam bëggoon nañ koo faat manuñu ko bu xam ne kon noot na leen waaw yow imagine koo xamante ne ni gars yi ñu ngi yoroon lii ci arme ay bombe nucléaire ay tête de nekk ay missile intercontinental ay avion ay char anti missile nangam ak nangam yow yoroolu du li kalashnikov waaw waaw comme ni ma xawe jamono ñi al al al al al fasaqa al mal'unun al yahud yi nga xam ne moom la ñuy yàq gazafee waaw Quraysh noonu lañ meloon jàpp ne ñi ay ñoo leen moom seen loxo seen biir loxo lañ ne ñoo leen di nappaaje nu mu leen neexe jullit ñi waaw ba yonent way saa saam ne waaye yow xanaa gisuloo fi ñu lekk nii nga ñëw ndax nan nga fi mën a nekk manoo ko demal <laughs> waaw boo déggee sama mbir feeñ na nga ñëw mais ba ma déggee gaa yi ne ko ay ñoñam doon nañ ko fexe rey mënuñu ko mu xam nekkoon nag <laughs> ah ah xam nga moom bi muy ñëw fekk na Badar romb ñoom Uhud romb <laughs> yooyu yëpp romb moom kii fekk fekke sulhul Hudaybiya fekke na ko waaw ridwaan fekke na ko moom Amr ibn Abasa ci la ñëwee waaw def nañ tarjamaam boo demee ci archive des sahaba première partie première partie mu nga foofu donc ndax bokk nañ njëkkatu ginnaaw moom juste biñ defee tarjamaam mais moo bariwul 32 minutes ñu ngi ci teg tarjama ki ci tegoon mooy Seydina Bilal mi mu tudd fii ne wa ma'ahu Abu Bakr wa Bilal Seydina Bilal ibn al-Habashiyu al-Qurashiyu mawlaahum mawla Abu Bakr radiyallahu anil jamii moo ci tegu ginnaaw tarjama Seydina Amr ibn Abasa alhamdulillah mu ngi ci archive année yan euh, quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze boo defee filtre bi foofu ci ko gis as-Sahaba un bi numéro un kon mais bi mu déggee loolu kon xam ne mais kon gars yi yonent way sa sam noot na ne parce que na fexe na ba jënd foofu quand même Makka ak nam fa meloon ba pare gaa yi fexe koo rey mooy ci xare yi ñu takk manuñu ko mooy kon moo leen gañe <laughs> kon bi doon feeñ na bu nit ñi di ko di kal ne temps yooyu gaa yi ku ñëw ñi woo wax ni ci moom gëjë léegi am maa koy lañu sira nag ba ma amee xabaar bii nag bon ma xam ne nag c'est bon quoi digal lam ma joxoon ma ñëw dikkal ko nag jot na nee na fa qadimtul madina ci saa si ma dégmal Medina ak man Amru ibn Abasa fa daxaltu alayhi ma laajte ba agsi ci moom yonent bi saa saa fa qultu bi ma agsee mais <laughs> bien sûr nuyoo ba pare ma ne ko ya Rasulallah atarifuni <laughs> sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko mais ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam est ma man mii di wax yow man mii taxaw sa kanam <laughs> wala man mii agsi xàmmee nga ma qaala na'am yonent bi saa saa ko ne ko ah anta alladhi laqitani bi makka allah ne ko bañalaa xam ne yow mii yaa daje woon man makka jamono joo jële ah qaala nee na fa qultu balaa ma ko ah kay mana <laughs> mana <laughs> mana de xoola yonent bi alayhi salaatu salaam ku yaakaar ne sa waay fàtte na la xam nga non lu yéeme xoole jamono jooj la fa xew lépp xam nga ñun ñii léeg-léeg <laughs> nit koo xam ne yaa cinq ans nga ko gis rek mais comme que benn yoon du ko gis ci benn kii léeg-léeg boo gisaatee tem nga fàtte ko waaw ki ñu ëpp nay cinq ans imaginaire jamono ji yeneen tubaab saa saam feeñalagul woon ak ah, kii bi woote bi te Makka def na fa treize ans ñëw Medina ba sixième année bi moom avant sixième année bi wala ci sixième année bi avant sulhul Hudaybiya boo yonent bi sallam di dem foofale bay'atul ridwaan fekke na ko mooy sulhul Hudaybiya moom ci la ñëwaat mooy presque ay quinze ans lu ko jege wala ay douze ans jàll na fi mu ñëw naan yonent bi sallam mais na xàmmee nga ma yaa si fa yaa mooy fàttala ko mun a ko ah kay yow mii du yaa ma dikkaloon Makka nee na qultu ma ne ko bala loolu dañ cee xam ne nit ki bu la laajee ne la ah yow yow yow yaa yow yow yaa ma waxoon lii keroog nga ne balaa loolu doy na même bu dee am na quelque huit loolu <laughs> képp koo xam ne dafa julli ci moom malaaka borom bi daa tàggat ak malaaka bu nekk ca xabroom ne la diw ne ko diw doomu diw julli na ci yow waaw te borom bi nee na ku julli ci moom benn alayhi salaatu wassalaam yàlla dina julli ci yow fukk léegi kon moo tax ñàkk xam moo tax nit taxaw nga nekk jullit xaw bu dee ne yow ma soo julli ci yonent bi alayhi salaatu ba pare naan yonent bi alayhi xaw ma déedéet ku la xamula information boobu ñu ñu wax ban njariñ lay am bu dee ne am na malaaka bu borom bi tàggat ca xabro boo xam ne bu ko julli ci man ak foo man di nekk danaan diw di doone diw julli na ci yow ma daal di koy fay te léegi nga yaakaar ne kooku yonent bay saasaam dina ko fàtte ah <laughs> rawatina koo xamante imagine koo xam ne comme le Seydina Ubay ibn Ka'b waxoon kon damay jël sama sama kii yëpp léegi def ko salaatu ala nabi waaw sama ñaan yi léegi salaatu ala nabi kese <laughs> imagine koo xam ne yow bis bi lu bari la ciy def ñaata yoon lañ koy présenter di wax turam fa yonent bi alayhi salaam allahu akbar ndaw jaw jaloore kooku nga foog ne kooku yonent bi alayhi salaam dina la fàtte yow <laughs> Amru ibn Abasa mii nga xam ne benn yoon la ko gis <laughs> fukk la mu fukki at après mu agsi naan ko ndax xàmmee nga ma mu ne ko ah kay yow ne ko yow mii yaa ma yow yaa ma dikkaloon mag anta alladhi laqitani bi mag waaw <laughs> mii yaay ki nga xamante ne nii yaa daje woon ak man makka ah qaala ma ne ko fa qultu bala ah kay <laughs> mana de <laughs> waaw bishaara la waaw yaakaar lu la képp koo xam ne qaala laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawlaa alayhi afdalu salatu wassalam mooy yow bul jàpp ne yonent bi alayhi salaatu salaam dalaa réere réerewu la te salaatu gi ngay def ci moom mooy defar say mbir comme li wax Seydina Ubay ci hadis boo bëre ibn Ka'bir radiyallahu ta'ala anhu lépp luy sa njàqare sa bëgg-bëgg dañ koy faj waaw lépp loo xam ne njàqare la bu la nar a dal da koy faj ba pare say aajo mu daal dee koy fajal Allah <laughs> kon nag nga ne ko balaa léegi nag nee na fa qultu ma ne ko nag comme que agsi na <laughs> nee na ma ne ko ya nabiy Allah axbirni amma allamaka Allah wa ajhaluhu Allah <laughs> ma ne ko yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam axbirni xabaare ma dama lay ñaan nga xabaare ma loolu la ax biir nii tekkul par force ah, ordre laa la jox de déedéet ax biir nii <laughs> léeg-léeg léeg-léeg nga dégg ñoo xamante ne doo xam doo xam nan nga leen di classé quoi waaw ax biir nii bii moo ma fàttali loolu loolu yàgg na sax bu ma juumal année deux mille sept yi la wala côté mooy jamono jooju daal deux mille vingt trois <laughs> Euh, waa ji ne fekk daa am benn euh, yenn am nga <laughs> euh, wax naan yenn ñaan yi ñaanu së- sëriñ bu <laughs> waa ji moom jàpp ñaan yi bu naan borom bi defal ma xam nga du doon borom bi defal ma ah comme ay irham jami al wara moom mu jàpp ne yooyu ay injonction la wal iyaazu billah que moom day day day day day ne kii day wéré di wala lu ko dal ah comme si mooy par force defal ma lii. loolu mooy premièrement xamul xamul langue xamul arab <laughs> waaw irham jami al wara mooy borom bi maa ngi lay ñaan nga yërëm moo bindee fii. waaw yow nga ne fi jàpp ne loolu waaye mooy jërë mal bar man su ma di wax nag di kii gars di daanu ma ñii ñii vraiment ñii ñii jàpp nañoo yërëm quoi <laughs> waaw waaw kon axbir nii nee na ma ne ko yaa nabi Allah mi ngis ci booy laaj yàgg nañ ko fee gis ci ay xadiis bul ñëw naan ko eh yow diw yaa nabi Allah yow yonent bi yàlla bi boroom xam-xam dañ koy teg palaasam an nunzila an-naasa manaazilahum waaw lañ gisoon nañ ko ci Riyaad bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha wal hadiisu mu ngi ci musn eh, imaam Abu Daawud ak sax eh, musnad ki eh, muqaddimat imaam Muslim rahmatullahi alayhi mu ne dañ ñoo digal ñuy wàcce nit ñi seen place boroom xam-xam waaw yaa shaykhana ah, yaa fadilatal imaam yaa samaaxatal imaam avant ngay laajte avant ngay wax ak moom waaw waaw bu dee monsieur le président yaa hadratal raïs bu dee arabe ngay wax boo waxul arabe français monsieur le président yaa monsieur l'ambassadeur son excellence waaw euh, docteur la. ci euh, en littérature wala en médecine wala géographie wala yu mel noonu nga ne ko docteur yaa fadilata docteur voilà wala lay wàññi ah, waay yow waay lan waay saay topp ne waay docteur fan ah sooy naan lan mana dé teg gi ne <laughs> say wax dara teg gi te royoo fen nana ci rasulullah ak ak taalibe bi ni ñu war ne noonu la ñuy waxee ku ku ku yàlla teg fenn waaw mu ne ko yaa nabi allah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah axbirnii al axbirki axbirnii xabaare ma may ñaan nga xabaare ma amma allamaka allah wa ajhal li nga xam ne yàlla ci li la yàlla xamal xam-xam bi la yàlla jox laa bëgg nga am loo ma ci ñamal xabaare ma ci wa ajhalu te man ma réere ko waaw mooy at tirxaalu tamit fii talabil ilm dañ ko ciy gise di laxas takk ngir dem uti xam-xam moom deful li yeneen way saa saa boo déggee sa mbir ñëwul mooy daa ñëw noonu rek ngir ñëw xam diineen jii nekk boobu ba léegi gisaatu saa saa ba lool tam moo koy jàngale te dajawut keneen koo xam ne way ñoom yàlla lul ñii mu gis ñu jóge Medina wax ko ci ay biram ngir am siiñ buy tax mu ñëwul ci moom bi mu agsee ñëwul di raayet ah walla nangam ñun kay nangam après waaw ajjan ak nangam ñun moom xanaa moom boo ñu ko mënoon mbay ma fële dëkk ba ah moom kay taay yi suñu commerce ba moom nguur gi nam ñu sonalee ak nangam kenn waxu la loolu baaxul waaye loolu du lu gën a màgg laa wax ci kanamu kër yi waaw Allahu akbar waaye axbirnii xabaare ma xamal na amma allamaka Allah wa ajhal la yàlla xamal te ma réere ko ay sëriñ boo xamante ne nii xamul yi nan la ko mën a defe <laughs> moo tax léegi sëriñu barkeelu lañ am <laughs> waaw gaa yi sëriñu barkeelu képp lañ am nañ la fii bu dee xam-xamu diine ñu ne nañ leen woo saas <laughs> ñoxoram <laughs> mëxëri nañ ko woo saas mëxëri waaw aka ñoo ko yàpp waaye bu defee moom joxe addiyaa ki def leer nga nàngam ñoom ñu dem jox ko ka nga xam ne kenn du ko fa laaj mbiru diine ndax xam nañ ne sa waay il n'est pas qualifié bay kale waaw duñ ko laaj alim axbir ni am ay allamaka Allah loolu kay sawaay li fi am sax mooy yow yaa xam sëriñ bi réere <laughs> waaw nga néew nag <laughs> di léere di nax sa bopp quoi tegu la ci diine tegu la ci xam-xam tegu la ci biar dara boo fa demee sax léeg-léeg ñàkk teggin ngay jële ci moom ndax yenn yi muy wax di dugg ñeneen ñi nga xamante ne gisuñoo moom ak na muy waxe rek loolu waroon naa tax nga sori ko waaye nag comme que maamu nga doon diw nga tënk fa sa bopp te ñépp amuñu fitu même bu ñu xamee ne lii caaxaan la amuñu fitu génn ci ndax waxoon naa la gaa yooyu dañuy ànd ak ñoo xam ne ñoo leen di waxal di bombarder bopp xol yi bopp nit ñi waaw kii yi nga xam ne mooy cant yi ñuy def ak yooyu seen waxtaan yi ñuy def di tëkku nit ñi que ni ku ko fi bàyyi dem torox nga te loolu lépp dara amu ci ku ko fi bàyyi dem xat na jay xat xat na jaa <laughs> ku ko fi bàyyi dem kooku moom mucc <laughs> ku fi des nag. te xam ne kii da lay nax nga continuer ci kat xasir sa xusraanan mubiina yow moom kuttus ba kuttus mag ak ku ko mën a kon nag affaire il faut que ça soit clair bi mu ñëwee moo tax sëriñ dañ lay yaakaari xam-xam wala cellate wala ngay tegtal nit ñi ci borom bi li leen defar ci seen biir ak seen biti waaye bu dee lool doo ci def tus lu dut yow li la yitteel mooy la nekk ci seen poche yaak la ngay am ci ñoom kese buñ nee nii nga ëffal leen ne leen dina baax ñaanal leen gaa yi diwoo daw ah doo fexe xam li ñu nekk baax naam baaxul alal ji ñu lay jox sax naan dagan naam dagal sa yonnewu ci xamaloo leen dara libéré leen ñu def boo bëggee mucc yow ëllëg voilà ba ngeen bañ a nekk ña nga xam ne istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabi'u wa ra'aw al'adhab wa taqatta'at bihum al-asbab boo bañee loolu dal la li boroom bi ne bis fàttalekul yow rasulullah te tuddal ko nit ñi ñu koy bàyyi xel bis bi nga xam ne ña doon toppaate dañuy denc ñañ doon topp xam nañ na duñ leen mënal tus lu tax war a awul azab gis nañ mbugal mii nga xamante ne ñi leen ci waroon a muccal muy ci ñëwoon moom lañ topp ndax moo leen sax par contre moo leen jéng tekk leen ba fexe tey ci la ñu jëm te àddina ñu dem ba foofu c'est trop tard ñuy denc ci ñoom lu tax dañoo gis mbugal na lépp sabat lépp lu leen liye woon maay sa sëriñ yaay sama taalibe yaay sama nangam ak nangam léppay dokkero waaw comme que ci caaxaan la la lool dafa du fa dëgër àddina bii rek dëgëru fi woon waaw kon nag nit boroom xam-xam sëriñ dañ koy yaakaare dara mu ñëw na ko kon axbirni amma allamaka allah alhamdulillah daa yonente waaye saa saam xamal ma ci li la boroom bi xamal waay amma allamaka allah wa ajhalu te ma ko tamit modestie taalibe bi waru la ñëw ci sëriñ bi ni war woon daa aay fii mu ne am nay bagage mu accès loolu it ma nañ ko fi wax déedéet yow da ngaa ñëw loolu bii ñëw di jaay man jaar naa fii jaar lu dul dalaa laaj ngir xam yow bi ngay ñëw la nag lan nga jot a jàng bu dul loolu jarul nga nekk fi kenn laaju ko ngay ñëw di wan ne yow xam déedéet man tawaada'a lillahi rafa'ahu waaw aw kama sa bopp ngir yàlla dina la yëkkati waaye boobu nee ni dara doo ko fi jële te doo loolu loolu dara wax nga bëgg xam ne wan na àggale koy phrase am àggale koy kàddoom wan ne ko lii xamoon nga ko walla cheikh diw wala boo xam naa boroom xam-xam diw di lim ngir góndiwaate ak wan ne yaay dara kooku yow xam nga ne matoo taalibe voilà te doo fi defaroo fekk yaa ngi am xaal boobu da ngay ñëw reconnaître wa ajhalu dama réere ko te yow xamoo da ngaa ñëw ci nga xam ne xam nga ne am na lum la ëppale lu ko yàlla ràññee nga ñëw ngir mu xamal la li nga xam ci li nga xamante ni moom la ko yàlla xam xamal te lu mel nii la Seydina Xadir waxoon Seydina Muusa alayhi salaam boobu moom waxoon Seydina Xadir ndax du mën a topp ala an tu'allimani mimma 'ullimta di wax koo xam ne du yonent Seydina Xadir comme niñ ko fi tudde woon gisoon nañ xadiis ba tamit waaw ndax du mën a topp yow <laughs> hein gisoon nañ ko ci bi yow Muusa yow wa ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma am yonent bu ñëw naan <laughs> ma waaw loolu mooy loolu loolu la waaw loolu la yow bu dee def noonu koo xam ne mooy sangu jamono doo ki waxal mooy sangam moo ko gën a fa yàlla waaw waaye li ñu waxoon keroog ci hadith Seyna Anas bi muy jëli Seyna Seyna Mahmoud ibn Rabi'a hein di mu jëlee ci Itbaan ibn Maalik Seydina Anas jëlee hadis boobu ci moom mooy naka noonu ainsi mooy xam-xam. gis nañ ci jotaay bii ñu génn waxu Seydina Yahya ibn Abi Kasiir laa yanbulu ar-rajul lu dul muy jële ci koo mu maaseel ku ko féete suuf ku ko féete kaw ci ñëpp mooy xam-xam mooy puso bu réer waaw dallatul mu taalib waaw. mooy lu réeru kii sàkku xam-xam bu mu ko fekk day jël du xool ban couleur la waaja yor ak ban sant la yor ak ban gox la dëkk ak fu mu jógee kuy maamam ak kuy ndayam ak kuy baayam ak ku ko dekkul yoonam newu ci waaw moom daal ba mu détekkee ne xam-xam baa ngi ci ñoom diw nu ma man di def dinaa fexe ngir xam-xam boobee borom bi am lu ma ci jox waaw lool kon nag reconnaître ne xamoo waaw xaw ma xamal ma ci lii la yàlla xamal te ma réere ko waaw mu ne ko axbirnii ani salaa mu commencé nag di ko détailler laaj day leer ne ko axbirnii ani salaa yonent bi alayhi salaam damaa bëgg nga xamal ma ci wàllu julli waaw gis nga gis nga saxaaba yi de <laughs> moo tax muy julli muy lépp boo yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne woon as-salaatu imaadud diin Allah faman aqaamaha faqad aqaama ad-diin waaye wa man hadamaha faqad hadama ad-diin mu ne gis nga julli néegu l'islam l'islam buñ ko mënoon a gam-gom leen mbaar benn tabax julli mooy le keno yu ko téye waaw ku ko taxawal taxawal nga te diine dal islam mooy wane ne yaa ngi ci waaye ku ko mabbu dóor mu daaru di ko saggane di xeeb sax ña koy def jàpp ne yaa leen gën te fi tus masoo sujjóotal sa borom te yaa ngi dang dange ngir jaam ni yow boo xamante ne day wallahi alladhi la ilaha illa hu ëllëg du la fay ndax amul fay waaw di sonn ci moom ñu naan dañ lay tarbiya nan lañ lay tarbiya laa tarbiya boo xamante ne dañ lay bàyyiloo julli kooku tarbiyawu la kooku dalaa rey rendi na la te yaa ngi dund wal iyaazu billah <laughs> tarbiya tarbiya du ci jaar ci mooy yàlla ku la ne ma yar la yëkkati la mais nag ci wàllu diine ci faat yi yàlla digle di ko rendi ci la ñuy dëkk ngir nga mën a am sama ki yow deel deel góorgóorlu rek di liggéey di ma jox <laughs> jooju mooy xel lañu yor seen xel lañu faat te borom bi waxoon na afala tànqilu ñii xanaa duñu xalaat waaw waaw moo tax keroog yore tray saasaab bi wax ci dajjaal bu ñëwee jour yi ni muy demee jour boo xamante ne nii ah, comme weer loo xamante ni comme ay ay ay ab semaine ainsi de suite comme jour boo xamante ne comme euh, benn jour ah léegi ñu ne ko mais yore tray saasaab mais nu ñuy def ak suñu julli waaw nu julli moo doon lépp moo tax Seydina Omar keroog waxoon ko Ya'la ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhuma biñ ko jamee. moom Seydina Umar mu nekk ci ay fanam yu ba yu mujj ci kaw suuf waaw muy xëm ak xëmmile ko julli jot Seydina Ya'la ibn Umayya fraye fraye chimé puus gaa yi agsi ci moom gaa yi naa ko mën a doon damay ñëw xool amirul mu'minin dama koy wax ne ko julli julli jot na Seydina fekk mu daal di xëmmile ko mu ne ko lan la mu ne ko as ya amiral mu'minin da ko julli yow njiitu julli mu ne ko ah kay as laa hadda fil islam liman taraka as Allah waaw jamono joo nekk comment nekk président du raw liñ naan bi laa nàngam ak nàngam jullit ñëpp ñëpp yittewoo say mbir nekk say mbir ngay xam a xëmmali ko ñu ñëw ne la julli nga ne ah kay julli kay laa la habba amul cër fil islam ci l'islam bi yonent bi sa sam bàyyil ñu li man amu ci cir ka nga xam ne taraka dafa bàyyi as-salaa julli léegi nag ngay gis ay nit ñu ne la ci diine la ñuy wax naan la ñoom dañoo ba julli te am nañ fi cër amu ngeen fi cër waxu ngeen dëgg kenn waxu ci dëgg xanaa da ngeen julli léegi lu ngeen bëgg yéen ñu ne leen yéen a wax dëgg Seydina Omar li mu wax wal iyaadu billah moo du noonu yonent bi sa sam mi ne li dox suñu digganteeg ñoom mooy as-salaa fa man tarakaha faqad waaw dig dig la intermédiaire barrière bi am suñu digganteeg ñoom mooy julli ku ko bàyyi yéefér nga léegi loolu di jël yooyu yëpp sànni ko ci poubelle bi ngir la lu neex ñoom diw duñu ko def na leen naqari bu leen neexee na leen naqari ngeen xool lu ngeen neex def ne lii mooy lii la am waaw ku mu naqari nga yow de toute façon waxal say wax mais bu wax ci turu l'islam parce que ne waaw ginnaaw ba nga xamee ne farata la nga jàng alquran gis affaire yi nga ne du ma ko def malgré tout yow moom yéefér waaw ak ku man koo man di askane la sa bopp yéefér nga yaa ko yaa yaa ko def sa bopp léegi nag bu ñu sonalati yi wax naan ay diineeg ay di wax bul waxati ci turu l'islam quoi waaw xamal sa bopp nga nekk ci li nga nekk woomu ma la yow sax képp koo xam ne sax day julli di woor di def loolu di dem Makka yooyu mais ne diw moom am nañ ci droit moom moomu ci boppam yéeféer la ginnaaw bu xamee mais ah alquran de moo ko digle yonent bay saa saa ko digle mu ne loolu malgré loolu dañ koy baf farataam ndax ñoom diw ñoom am nañ ci droit moom moomu même bu dee mu ngi julli tous les jours la te lii la borom xam-xam yépp wax rahmatullah alayhi waaw kon nañ bàyyi caaxaan yi gis nga julli ni mu toll Seyna Amru ibn Abasa nee na bi ma ñëwee yonent bay sa sam li ko njëkk a laaj ngir mu xabaare ma ko taman xaw ma ko mu ne ko fa axbirni an as-salah allah waaw ah yonent bay sa sam xabaare ma ci julli allah léegi nag xam naa dañuy yem nii ba jotaay bii di ñëw ndax la ndaw laaj bu rëy <laughs> duñu ci yàgg noonu nag Eh, du ñu ci yàgg noonu insha allah côté bii ndax yooyu moom leer na ci yeneen i jataay yoo xam ne gisoon nañ ko ci siira bi wàllu waxtu julli yeeg yooyu ca njaal deenu siira ba ba yonent way saasaam demee ca isra wal mi'raj ji laataloon nañ ko faw dagg ko def ko ci archive moo tax du ñu ci taxaw dañuy wax noonu rek après dem insha allahu taala fi mu koy waxee nan ngay julli waxtu yi ak waxtu julli yi loolu loolu kon nag insha allahu taala yaa vay ñu teg foofu suñu baaraam si laaj bu am solo boo bële laaj bi mu laaj ne axbirni an as-salaa kon nag yeneen tubaab yi saa salaam maa ngi bayna laaj nag yàlla xamal taxaw ma ko bi ci gën a ginnaaw ash-shahaadatayn ginnaaw laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ci màgg mooy as-salaa bi wa aqimu as-salaa waaw waaw waaw buniya al shahaadati an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah maadaa yali yaa fay wa iqaami salaah waaw l'islam cet islam a été bâti sur cinq piliers premier l'attestation de foi ah attestation l'attestation qu'il n'y a qu'une seule divinité qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé deuxième wa iqamis salat l'accomplissement de la prière de la prière waaw di taxawal julli di ko mooy deuxième mooy ñaareel ginnaaw bi nga seedee ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ndawam bi ci tegu mooy salat mooy julli moom la ko laaj ah, ci waxtu yi la bëgg xam